ñu ngi woon ba léegi ci ubbi woon nañ xare bu bees boo xamante ne mu ngi xew ci ëllëgu ghazwa bi nga xam ne moom lañ jóge woon di ghazwatul ahzaab di ghazwatul xandaq di la guerre contre les de Quraysh Ghatafan ak seeni alliés min al yahuudi wa man kaana ma'ahum min al a'raabi alxaaqidiin seeni alliés ci juif yi ak ak kaw kaw yi gisoon nañ xare boobu ba jeexaloon ko walillaahi alxamdu wal minna xare bii nag ñu nekk tàmbali ko bii weesu mu ngi xew ca suba ga nga xamante ne comme niñ la ko xewoon moo tax am ci boroom xam-xam yi yoo xamante ni nii ñaari xare yi dañ leen di considérer comme benn ndax siwitu xare alxandaq mooy gazwatu bii ñuy gis di gazwatu bani qurayza muy gazwatu bani qurayza waxoon nañu bi ñuy liñ mujj woon gis mooy li nga xamante ne moo waral xare bi te mooy jàppale gi nga xam ne moom lañ jàppale woon coalition yi coalisé Quraysh ak Ghatafan yi ñoom yahuudu Bani Qurayza yoo yële ginnaaw bi nga xam ne dafa am ay accord yu leen lii ak yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ci ku nekk jàppale sa moroom bu dee ne dafa am sa noon bu ñëw di la dal loolu comme niñ ko gisa woon ci traité de Médine ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon door a agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ah gis nañ ñoom ci pexey almujrimu shaqi Huyay ibn Akhtab alyahuudi alayhi min allahi maa yastaxiqu ci la Kaab ibn Asad sayyidu bani Qurayza daldi doge accord yoo yële daldi ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ak waa Ghatafan ah, ginnaaw bi ko Huyay daldi joxe ay gage ay garantie ngir mu daldi ciy dugg toloo loolu lépp gisoon nañ ko walillaahi alhamdu wal ci jotaay biy weesu nag gisoon nañu kon loolu lañu mujj woon gis mooy li waral xare bi muy jàppale noonu lislaam yi ci jamono ji nga xam ne ci la jullit ñi gina soxlaa ndimbal ba ñu paree yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sax comme niñ ko gise woon moom jubluwul woon ci seeni mbir waaye comme ni ñu ko gisee ci xadiis yi nga xam ne def nañ taxriij bi ba pare inshaa allahu taala walillahi alhamdu wal minna nga xam ne ñu ngi woon ci nettali gisoon nañu que mu ngi ci saxiixayni mu ngi ci sunan yi waaye it mu ngi ci maghazi wu imaam ibn Isxaaq mu ngi ci siiratu ibn Hisham mu ngi tamit ci tabaqaat ibn Sa'd ak sëriñam di maghazi imaam Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi rahmatullahi ala al-jamii kon seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko gise woon ci xadiisu sayyidatu Aisha inda al-Buxaari rahmatullahi ala al-jamii mu ne keroog bi ñu dëppee ba yonent mi alayhi salaatu salaam këram ba sangu ci la ko dikkal ki nga xamante ne mooy seydinaa jibril ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ne ko ndax dangaa teg ngànnaay yi mu ne ko waaw mu ne ko wallaahi ma wadaanaa waat naa ci yàlla ne ñun malaaka yi de tegaguñ ngànnaay yi sa boroom nag moo lay digal nga génn faxruj ilayhim nga génn ci ñoom mu ne ko ilaa ayna mu ne ko haahuna wa ashaara ila qurayda fa xaraja annabiyu sallallahu alayhi wa ilayhim mu daldi koy joxoñ fi qurayda ne woon di waa banu qurayda fi ñu dëkke woon yonent bi aleyhi wassalaam daldi génn jëm loolu mooy xadiisu seydina imaamul buxaari naka noonu it moom la imaamu muslim ibn al-Hajjaj xadiis bii ni ñu wax nii moom it soloo na ko rahmatullahi ala al-jamii ñun nag ñu ngi woon ci riwaayu imaam ibn Isxaaq imaamu ahli siyar wal maghaazi alayhi wa alayhi rahmatullahi rahmatullahi alayhi kon imaam ibn isxaaq moom gisoon nañ ne riwaayam mursal la woon boo xam ne mu ngi ko jële woon ci imaamu muhammad ibn shihaab az-zuhri raxmatullaahi aley ñëwoon nag ñëwoon nañ ba ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon doxale jote ndigal loolu ci seydinaa jibril min allah tukkee ji boroom bi subhaanahu wa laaj bi nekkoon ana naka la doxalee ndigal loolu ak lan moo ci tegu woon loolu nag lañu imaam ibn isxaaq di nettali ginnaaw bi ñu ne seydinaa jibril tegaloon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko maa ngi nii daldi jëm ci ñoom daldi leen rëngi rëngee jiitu leen fa bala ngaa ñëw imaam ibn isxaaq bi ñu nettali ci riwaaya boobu ñu ne woon mu ne fa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muaddinan fa addana fi salaa fi nnaas nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci saase mu daldi digal koo xam ne mooy aji yëgle koo xam ne mooy yëgle ci biir nit ñi daldi woote ci biir nit ñi daldi leen woo ana lan la wax keroog kooku yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dajalooloo nit ñi dane man kaana saami'an muti'an falaa yusalliyanna al-'asra illaa fi bani qurayza yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kooku noonu mu délégué lii la ko délégué woon mu ne man kaana saami'an muti'an mu ne képp koo xamante ne ni aji dégg nga muti'an tey topp rasulullah sallallahu alayhi wa kuy dégg ndigal tey topp ndigal yow laay waxal falaa yusalli yan na ndigal jóg na jóge na ci ki mu war a jóge ni alayhi salaatu wassalaam bu kenn julli al-asra tàkkusaan illaa fi bani Qurayza lu fa waa banu Qurayza lu waay nekkoon na ko ba lu waay jàppoon na bàyyi mu àgg suuf ndigal jot na ilaa bani Qurayza falaa yusalliyanna al-asra illaa fi bani Qurayza ay man kaana saami'an muti'an képp kuy dégg topp bu la julli fekk tàkkusaan moom bu la fekkee ci yoon wi la ndigal li mooy kon loolu na dem julli ji na leen asr na leen fekk foofule te wax nañ la ci riwaay bi biy weesu imaam ibn Ishaq dane fa lamma kaanati zuhru bi nga xam ne ci la julli tisbaar jot ci la seydinaa jibril daldi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kama haddathani zuhri comme ni nga xam ne noonu la ma ko imaam sama sëriñ di imaam az-Zuhri yarhamukallah daal di nettalee moom imaam ibn Isxaaq imaamu ahli siyar wal maghaazi alayhim rahmatullah kon digal laa ngooru loolu moo ñëw ci riwaaya bii nii waaye naka noonu buñ ñëwee ci riwaaya imaamul Buxaari muy riwaaya bi nga xam ne beneen xadiis boo xam ne moom la teg bi mu ubbee comme ni ñu ko waxe woon fi mu indi ci kitaabul maghazi ci saxiix bi moom imaamu Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari raxmatullaahi alayhi di xadis biñ la waxoon bii weesu te ñu tuddaat ko léegi bim ci teg deuxième xadis bi nekk ci bunt boobu baabu marji'in nabi sallallahu alayhi wa sallam min al ahzaabi wa maxrajihi ilaa bani qurayza wa muhaasaratihi iyaahum muy bunt boobu ñu tuddoon ne fa def lii xadiis bi tegu bi jiitu bi ci tegu mooy lii nii moom lii la ci teg muy ñetteelu xadiis bi bokk mooy xadiisu seydina ibnu umar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma imaam ibnu Umar mu ne qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawma al-ahzaab laa yusalliyanna ahadun nil asra illaa fi bani Qurayza mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax keroog ci xare banu Qurayza ne laa yusalliyanna bu mu julli ndéga waay bu mu julli ahadun kenn ci yéen jullit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo pare ngir dem ci xare bi e al asra tàkkusaan illaa fi bani qurayza lu dul fa nga xam ne mooy fa waa banu qurayza ne di waa banu qurayza fa ñu dëkke foofu la ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu moom kon gis nga loolu riwaaya yooyu waaye ah ci riwaay imaam muslim yi nag version yiñ ci am comme ni imaam alxaafiz ibn xajar daal di waxe ci fatxul baari bi muy shara xadiis bi mu ne kada waqaa fi jamici nusaxi inda albuxaari wa waqaa fi jamici nusaxi inda muslim alzuhra ma ittifaaqi albuxaari ma ittifaaqi al-Buxaari wa Muslimin ala riwaayatihi an ne naka ne tudd ne tàkkusaan la woon la Yonent mi alayhi wax bu kenn julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza lii la ñuy fekk ci manuscrits yi nga xamante ne ñooyu imaamul Buxaari yi version yiñ ci yor looloo ci ne yépp waaye nag. version kanta manuscrit imam muslim yiñ ci yooyu moom à la place de zuhr de asr dafa def la yusalliyanna ahadukum zuhra la yusalliyanna ahadukum zuhra illa fi bani qurayza loolu foofu tisbaar la mu ne ànd ak le fait que imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ak imaam Muslim ci xadiis bi nii ñoom ñoo bokk sëriñ yuñ ko jëlee ndax imaam Muslim am na sëriñ yoo xam ne moom imaam al-Bukhari ñoo ko bokk ndax même bu dee imaam al-Bukhari sëriñu imaam Muslim la ndax jàngal na sëriñam la mais am na sëriñ yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk comme ñoom Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ñooñu mooy ñooñu am na am na. Euh, ruwaat yoo xam ne boroom xam-xam yoo xam ne ruwaatu xadiis yoo xam ne waa kutubu sitta ñoom ñépp ñoo ko bokk waaw kon ñoom Muhammad ibn al-Musanna ak ñooñoo ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw da ngay gis ñooñu ñoom ñoo ko seeni ñoom ñoo bokk nekk sëriñ ndax nit du ne diw mooy sama sëriñ rek mooy am am na ñoo xam ne diw mooy sa sëriñ dëgg la mais am nañ am na moom sëriñam yoo xam ne yow sa sëriñ direct la yéen ñaare ci yem loolu nag moo xew ci entre sëriñ ak taalibe bii di imaamul Buxaari ak taalibeem bi di imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima ah moo tax imaam al ne le fait li ci kii mooy ñoom ñoo bokk ñoo dëppoo ci sëriñ buñ ko jëlee waaye kii mooy càllale yi ñoo ko bokkule sauf que bii imaam muslim moom au lieu mu ne asr zuhru la wax riwaayaam yi zuhru moo ci ne laa yusalliyanna ahadukum zuhra alors que imaamul buxaari laa yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani qurayza mu ne ah wa muslim te imaam muslim it soloo ko ci beneen mooy ci ah, nu mu tudd imaam muslim bi mooy zuhru bi mu tudd mu ne ah, na ko noon imaam abu ya'la ak ñeneen ñoom dañoo ànd ak imaam muslim mooy seen riwaaya yi dañoo dëppoo gi imaam muslim yi au ñu ne tàkkusaan ñu ne tisbaar imaam al alxaafiz ibn Hajar mu ne wa kadhalika axrajahu ibn Sa'd an Abi Itbaan Maalik ibn Ismaa'il an Juwayriya bi lafz az-Zuhr mu ne na ko noonu la ko imaam Muhammad ibn Sa'd daal di solo jëla ko ci Abi Itbaan Maalik ibn Ismaa'il mu jëla ko ci Juwayriya ni nekk ci càllale bi imaam Muslim ak imaamul Buxaari ci terme az-Zuhr waxul al-Asr mu ne gayra an aba nu'aym fi al-mustaxraj axrajahu min tariiqi abi hafs as-sulami an juwayriya fa qaala al-asr mu ne sauf que imaam abu nu'aym mi def mustaxrajam mustaxraj loolu waxoon nañu ko jarul ñu ciy waxoon nañ ko rappeler waat ko nga xamante ne nii axrajahu moom imaam abu nu'aym al-asbahaani axrajahu soloona xadiis bii min tariqi abi xafsin sulami jële ko ci yoonu abi xafs as-sulami ci mustaxrajam soloo na ko ci yoonu abi xafsin sulami mu jële ko ci juwayriya foofu nag mu ne moom ju al-asr mu mu tudd ko ne tàkkusaan mu ne wa amma asxaabul maghazi fattafaqu ala anna al-asr lii mooy riwaaye entre imaam muslim imaam al-buxaari wute yi am ndax al asr ñi yenn yu riwaaya imaam al buxaari yi ne al asr riwaaya imaam al muslim muslim ibn al xajjaaj yi ne al zuhr am yoneen yoo xam ne ay riwaaya xadiis yu imaam ibn Sa'd ak yooyu ñëw dëppoo ak imaam ki nga xam ne moo ibn Hibbaan dëppoo bu imaam muslim bi ne al zuhr laa yusalliyanna ahadukum al zuhr waaye imaam abu nu'aym ci mustaxrajam soloo ba ci même sëriñ boobu ci Juwayriya mu ne al mu dëppoog bu imaamul Buxaari mu ne nag kantaa waa asxaabu siyar wal magaazi di boroom domaine bi waa domaine bi ñoom ñépp dañoo dëppoo këne yonent bi alayhi salaatu salaam lim leen wax mooy bu kenn julli al asr li nga xamante ne mooy tàkkusaan loolu mooy li nga xamante ne waa domaine bi ñoom loolu lañu loolu lañu dëppoo muy waa ahlu siyari wal maghazi alayhim rahmatullah mu ne ah kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci lool léegi nag naka noonu imaam al al bayhaqi it loolu tamit waaye nga ne ma ah non yooyu léegi yow lii noo leen di boole imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne ndax wax ji benn la bu ñun li ñu gis ci kaw bokk laa yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza muy riwaay yu wér mais li ci garaaw mooy même sëriñ yi même càllale di teg tiis moo ñëw mooy sëriñ bi rek a changé imaam al-Bukhari jële ci càllaleen même càllale woog imaamam Muslim jële ci moom ci sëriñ yooyu ba muy àgg te foofu noonu ah waxul loolu ba ci imaam ndax imaam al-Bukhari càllale bi lii la dana haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qaala haddathana Juwayriyatu ibn Asma an Nafi'in an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabiyyu yawm al-ahzab la yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi bani Qurayza même càllale boobu la imaam Muslim teg siis waaw haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qaala haddathana Juwayriya ibn Asma an Naafi' an ibn Umar sauf que laa yusalliyanna ahadun al-zuhra illaa fi Bani Qurayza léegi nag waa léegi lan nañuy boole yi imaam al-Hafiz ibn Hajar ne rahmatullah alayhi mu ne waqad jamaa ba'du al-ulamaa'i bayna ar-riwaayatayni bi-ihtimaali an yakuuna ba'duhum qabla al-amri kamaa kaana salla az-zuhra wa ba'duhum lam yusallihaa fa qiila liman lam yusallihaa laa yusalliyanna ahadun az-zuhra wa liman sallaahaa laa yusalliyanna ahadun al-'asr mu ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañoo jéem a li nga xamante ne mooy ñaari ak ñaari riwaaye yi mu ne ñu ne am ñu ne dafa wax moom alayhi salaatu wassalaam ñi nga xamante ne nii kon ñoom ñu ne boroom xam-xam yooyu fexe dajale lii lenn ci ñoom ñu ne amaana li tax mu wute nii mooy ñaar yépp a wér mooy boole aljamu bayna dalilayn aljamu awla min al ihmal loolu règle la yàgg nañ koo gis dajale ñaari riwaay yoo xam ne yépp a wér moo gën a yey nga daal di ciy jaar tànn benn daal di annuler beneen bi ne bii moo wér beneen bi nga def li ñuy wax at tarjih maadaama aljamu mumkin faljamu awla kon ñii ñu ne ñu ne amaane ñenn ñi dañoo julli woon daa am ñoo xamante ni ci saxaaba yi radiyallahu anhum bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di yëgal mbir mi ñoom jullee gu ñoon tisbaar ndax waxtu tisbaar dafa yaatu mu am ñenn ci ñoom ñoo xam ne nag jotoon nañ koo julli jotoon nañoo julli tisbaar ba pare te waxtu tisbaar jotoon na ba pare kom niñ ko gisee woo sànq euh, euh, euh, fàttali ko léegi ci riwaayu imaamu Ibn Ishaq ne Seydina Jibril ci heure asr tisbaar la fi ñëw léegi nag ñenn ñi julli kon tisbaar ñeneen ñu julli wuñ ta tisbaar léegi nag mu wax ñi nga xam ne julleeguñu tisbaar ne leen yéen laa yusalliyanna ahadukum adh-dhuhra bu kenn ci yéen julli li nga xamante ne mooy tisbaar lu dul ci banu Qurayza ñi nga xam ne nag julli woon nañ tisbaar ba pare mu ne leen yéen laa yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza du kenn ci yéen julli li nga xam ne mooy tàkkusaan lu dul ci bani Qurayza loolu mooy première façon dajale bi mu ne mu ne wa moom baleeg imaam alxaafiz ci fathul baari ci kitaabul maghazi buntu bi nga xam ne ci lay wax ci ghazwatu bani qurayza mu ne wa jamaa ba'duhum bi ihtimaali an takuna taa'ifatun minhum raahat ba'da taa'ifatin fa qiila lit-taa'ifati al-uulaa az-zuhr wa qiila lit-taa'ifati allatii ba'dahaa al-'asr mu ne wa kilaahumaa jam'un laa ba'sa bihi mu ne am ñeneen ñoo xam ne yeneen ci boroom xam-xam yi dañ koo dajalee neneen mu ñoom ñu ne c'est possible li tax ñaari riwaay yi deme nii mooy dafa am benn mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu dafa njëkk a dem beneen mbooloo mi léegi nag comme que ñoom ay vague la ñiy dem ñeneen yi dem mu wax ñi njëkk a dem ne leen yéen bu kenn ci yéen julli li nga xam ne mooy tisbaar wax fekk heure tisbaar la woon ñi mujjee dem nag nekk li nga xamante ne jamonoy tàkkusaan moo ci des mu ne leen ngir waaj jot mu ne leen bu kenn julli tàkkusaan lu dul nga àgg ci Banu Qurayza imaam al-Hafiz ibn bi mu indee ñaari façon boole yi mu ne wa kilahuma bu nekk ci ñaari boole yi jam'un la ba's bih boole la boo xamante nii ça passe jam'un la ba'sa bihi boo xam ne amul problème mën nañ koo nangu mooy lu ñu mën a nangu ya waaye nag mu ne laakin adaatul istidraak mu ne laa kin waaye dina sori lool ittihaadu maxrajil xadiis lii nii ci biti nii jam boole la boo xam ne bu rafet la waaye nag Ah, bu mën a jàll buñ mën a jàpp waaye nag bu ñu gisee ne xariis bi benn génnuwaay la am mooy benn contexte la te benn yoon la ko yonent bi alei salaatu wax loolu mooy cloche nag ci affaire ci façon jamono bii nii waaw ndax ah kën a début nettali bi li yonent bi alei salaatu salaam wax ak bi Seydina Jibril ñëw wax ak ni waxe lool lool benn la kon nag mu ne fa yab'udu an yakuna kullun min rijaali isnaadi yi qad xaddasa bihi ala wajhayn loolu nag day sori lool que ku nekk ci góor ñi nekk ci sanad yi ci càllale dafa nettali ci loo xam ñaari wàll yu wute mu ne ndax lool li koy wane mooy id law kaana kadhalika la xamalahu waxidun minhum an ba'd ruwaatihi ala alwajhayni walam yujad dhalik mu ne ndax bu lool la bu doon lool la doon nañu trouvé bu doon lool la doon nañu trouver li nga xamante ne nii mooy kenn ci ruwaat yi nga xam ne ñoo yenu kii dinañ ko gis mu mu mu solo affaire yi ci ñaari wàll waaw kon lool dinañ ko gis te loolu mu ne walam yuuja daalika te lool nag kenn trouvé ko loolu amul waaw kon ah imaam ah, ibn Isxaaq imaam al-Xaafiz ibn Xajar ah. li nga xamante ne nii moom la mujj wax pour bañ a gën guddal fii ndax da cee gën guddal taxaw na ci gin cee yaatu ah mu ne lii nii mooy concernant xadiis seydna abdullah ibn omar ndax seydna imaamul buxaari ak imaam muslim ñoo bokk ay sëriñ yuñ ko jële même sëriñ buñ ko jële ba ci kaw mu ne waaye nag bu dee dañoo jël xadiis yeneen xadiis yi nga xam ne yeneen saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo nettali lii par exemple mooy façon boole bi ñu tudd léegi loolu day mën a nekk waaw loolu day mën a nekk waaye ba léegi euh, mooy na bi day des comme xadiis Seydina Ka'b ibn Malik bi ak yooyu moo tax mu ne fa yaxtamilu an yakuna riwayat az-zuhri hiya allati sami'aha ibn Umar wa riwayat al-'asr hiya allati sami'aha Ka'b ibn Malik wa Aïsha wallahu a'lam mu ne nag man naa c'est possible que ne riwaaya version bi ta tisbaar la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax loolu la imaam ibnu Umar tudd riwaaya bi ne tàkkusaan moom la ko mel ni Seydina Ubay ibn Ka'b eh, no Malik daal di solo ak ki nga xamante ne mooy Sayyidatu Aïsha radiyallahu anhum waaye ba léegi des naa affaire bi même lii nii des na lii nii des na ba léegi mooy ne da gis ne affaire bi dafa des ba léegi est-ce que mooy pour nga boole boole bi moom lu lu jafe la moo tax insha allah daal amaana li gën a dëgër mooy riwaaya bi ne tàkkusaan te loolu fin wu euh, nettali bi mën na koo gën a dëgëral da koy gën dëgëral te loolu moom la waa ahlu siyari wal ànd ñoom seen riwaay imaam al Buxaari ak riwaay Abu Nu'aym di def al mustaxraj jële ko ci Juwayriya menn ni nga xamante ne moo nekk ci càllale bi ñoo bokkule loolu këni al asra lool mooy li gën a dëgër ndax boole yi wax dëgg yàlla moo gën nag waaye compliqué naa def te daanaka bu ne day am lu ci des kon bu ñu paree ci lool kon ñu continuer fi nga xam ne ci lañu yemoon kon yonent bi aleyhi salaatu kon mu ne saxaaba yooyu ki nga xamante ne nii moom la waxloo woon mu ne laa yusalliyanna kon ahadunil la man kaana saami'an muti'an riwaaya imaam ibn isxaaq rahmatullah mu ne man kaana saami'an aji woote ji woote ji biir nit ñi ne képp koo xam ne kuy dégg la kuy topp la falaa yusalliyanna al asra bu mu julli tàkkusaan mukk illaa fi bani qurayza lu dul ca banu qurayza waaw waaw léegi noonu la ñu génne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi loolu la imaam ibn hisham ne keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy saxaaba yi njëkk génn moom mu waajal ne leen comme que ndigal li jot na moom da doon door sangu ba pare euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci saase moo tax yooyu bokk na ci njàngat yi ngay gis al amru halil amru halil amru al amru ndax day tegtali anil faw alal fawri awit taraaxi lool question na boo xam ne ci wàllu usulul fiqh dañ koy traité ñu nit dinañ ko gis insha allah ci njàngat yi est-ce que charia bu diglee dara mooy li mu digle day wane ne dañ koo war a teel def wala boog mooy man nañoo xaar mën nañ ko yéexi par exemple dama koy tudd nii du ma joxe nag benn du ma joxe benn avis du ma dugg ci xilaaf yi mais dama koy tudd pour insha allah bu ëllëgee buñ ci tollee bi ñëw ci njàngat yi insha allah ñu daal di koy gis amaana dina tax duma ko fàtte mooy halil amru alal fawri awi taraaxi est ce que ndigal sharia bu jógee fa aqimu salaa bu yoreen buñ nee julli leen wala non nañ jël beneen mooy par waaw comme boobu ak tamit euh, euh, euh, aji leen yaa ayyuhan naas lo yaa eh, eh, eh, lan la yonent bi alei saatu salaam wax yaa ayyuhan naasu wala yaa ay qad qad kataba qad kutiba alaykumul hajj al hajj qad kutiba alaykumul hajj fa hujju yonent bi alei saatu salaam ne woon nit ñi yéen de digal nañ leen farataal nañ ci kaw seen kaw aj aj leen loolu benn la alxuraan ne liman istataa ilayhi sabila mooy ne farata la walaysa aleykum junaaxun euh, lan la ko waxati bi mu ne te mooy pour ki ko man liman istataa ilayhi sabila pour ajji waaw kon mooy mu digle yaa ayyuhan aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam yéen nit ñi kutiba fa xujju farataal nañ ci yéen ak aj leen léegi laaj bi mooy est-ce que ndigal la bu tukkee ci sha ash-shari'u yonent mi alayhi salaatu léegi mais est-ce que nit mën naa am possibilité yi aj ci wàllu santé ci wàllu am am ci wàllu yooyu yépp lool la ak lu ko fa yóbboog lu ko lam fay newe lépp zaadam ki yépp yóbbalam mais mu ne quand at bii ma aji damay xaar dama koy dama koy reporter ba fi ak cinq ans est-ce que loolu nit am na ci droit halin nahyu ala alfawri aw taraaxi jàpp leen loolu bu ko defee muy masala usuliya boo xam ne war nañu koo traité insha allah ndax fii nii moo ñu fiy dugal yonent bi alayhi salaatu wasallam bi Seydina Jibril ñëwee ne ko sa boroom digal na la nee la faxruj ilayhim génnal ci ñoom taxawaalu deful leneen neewul xaara ma xaar xaar leen ma def lii kii dafa woote ci saase digle ñu woo ci biir nit ñi ni nit ñi man kaana saami'an muti'an falaa yusalliyanna al asra illaa bi bani qurayda képp koo xam ne aji dégg nga aji topp nga bul julli mukk li nga xam ne mooy takku sax ludul ca bani qurayda ca saase la joxe ndigal la waaye tamit saxaaba yi radiyallahu anhum it neewuñ nañ waaw ah, loolu de mooy mën nañoo xaar ba ci kanam déedéet ci saasa lañ ko def léegi nag loolu buñ ñëwee ci côté bii dinañu mën a euh, gën a dugg ci lool insha allahu taala léegi nag imaam ibn hisham ibn hisham imaam ibn hisham mu ne keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon saxaaba yi njëkk a génn bi muy génn di dem ci xare boobu mu ne wastaamala ala al madina ibn ummi maktuum mu ne keroog bi muy génn moom aleyhi salaatu wassalaam di dem ci xare boobu ci waa Banu Qurayza ki mu defoon mu assurer intérim bi ginnaawam yor les dossiers di jiite ci jàkkaan di doxal nekk taxaw place am moom aleyhi salaatu wassalaam loh mooy ibnu abdallah wala amr ibn ummi maktuum loh radiyallahu anhu ha kon loolu léegi nag nan lañ demee eh, imaam al ibni isxaaq muy continuer ba léegi mu ne wa qaddama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi taalib bi raayatihi ila bani qurayza wabtadaraha an-naas fasaara ali ibn abi taalib radiyallahu anhu hatta idha dana min al-husuun sami'a minha maqaalatan qabiiha li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faraja mu ne keroog yonent ki mu joxoon drapeau bi jiital ko ci xare boobu mooy Seydina Ali asadullahi Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom la joxoon li nga xamante ne nii mooy bi raayatihi ila bani Qurayza mu daldi jëm ci waa banu Qurayza ngir jiitu ko fa moom alayhi salaatu wassalaam ak saxaaba yi àndaloon nit ñi daal gaawantu dem waaw Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di dem ba muy jege hatta ida dana min al ba ni nga xamante ne nii la jege fi nga xamantene ne nii mooy pataay waa Banu Qurayza yi minha maqaalatan qabiiha ci la dégge ci la Banu Qurayza wax di wax yonent bi alayhi salaam wax ju ñaaw te ñàkk teggin bi mu déggee lool juif yi di wax lu ñaaw yonent bi alayhi salaatu salaam faraja daal di dellu loolu mooy riwaay imaam Ibn Isxaaq bi ah kii ne bu dee riwaay imaam al biñ ne woon mooy yoon bi dafa am lu ci xew muy riwaaye imaam al bi nekk buy riwaaye imaam euh, ibnu Umar xadiisu seydina Abdallah ibnu Umar ibnu al radiyallahu anhuma gisoon nañ ne moom mooy bim ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu kenn julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza ci yoon bi mu ne fa adraka ba'dahum al-'asr fi at-tariq fa qaala ba'duhum laa nusalli al-'asra hatta na'tiyaha wa qaala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dhalik mu ne moom imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi riwaaya imaam Ibn Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne nag fa adraka ba'dahum bi saxaaba yi nag di dem noonu ah tàkkusaan daldi leen di dab ci yoon bi ñenn ñi ne laa nusalli al-asra hatta bi leen tàkkusaan dabee ci yoon bi ñenn ñi ne ñun de duñu julli tàkkusaan même dab nañu heure waxtu tàkkusaan jot na waaye du ñu julli tàkkusaan fekk àgguñu fi nga xam ne mooy banu Qurayza ca waa Qurayza mu ne wa qaala ba'duhum ñeneen ñi wax ñeneen ñi ñi wax loolu ñu nekk ñaari parti ñeneen ñi ne bal nu sol salli kay li am ba des déedéet dañuy julli lam yurid minna zalika yonent bi alayhi salaatu wasalaam bim ñu naan bu kenn julli tàkkusaan lulul banu Qurayza loolu jubluwu ci loolu jubluwu ci ci li feeñ noonu rek zaahiru wax ji déedéet lim ci jublu mooy ñu gaaw loolu la ci jublu mooy kon nga gis ne saxaaba yi kon ci yoon wi radiyallahu anhu ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu ñu am ci li nga xamante ni nii mooy ñaari ñaari déggin yu wute bu kenn julli tàkkusaan lu dul banu ba tàkkusaan jot leen fekk leen ci yoon wi ñenn ñi ne duñu julli lu dul àgguñu ñeneen ñi ne aha kay dañuy julli aha kay dañuy julli ndax yonent mi alayhi salaatu salaam fekkowu ci jubluwu ci woon lool lool ñu gis ma masalatul xilaaf kaana mawju mawjuuda kaanat mawjuuda fi asri nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna saxaabatihi al-kiraam alayhim ridwaanullah muy mas'ala wuute ci wuute ci mas'ala du tey la xew. yaa subhaanallah am na ñoo xamante ne nii de bés boo wuteeg ñoom ci denn ci pratique ci diine ji ñu jàppe la ab noon. ba sax léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne ñi gëmul yàlla lañu gënal les athées ñooñu lañ dañuy mujj mu gënal leen sax seen mbokk jullit ndax lan moom daal par exemple buy julli day teg loxoom ci dëndam te man duma ko teg le fait que mu koy teg te sama sëriñ ak yooyu yow loolu lañ la nettali noonu la doonu ko woon mooy dafa contre sama sëriñ ñu jaare fa jaral na leen a bañ a tuddanteeti doo kii duma jiite mukk ah mukk jiite waaw ndax lan masala xilaafiya masala bu wuute xoola saxaaba yi radiyallahu anhu ñenn ñi nee nañu ñoom duñu dañoo julli lu dul ñu àgg Banu Qurayza duñ julli tàkkusaan te am na loo xam ne fàttoon naa ko ci jataay bee ñu weesu muy importance julli tàkkusaan loolu ci masala yi la waroon a dugg mais dama koo fàtte incha allah bu ñuy def ci njàngat yi ci ghazwatu Bani la muñ ci àggee ñu wax ci importance julli tàkkusaan ak boo lan mooy danger bu nekk yow nga rate wala nga bàyyee julli tàkkusaan ana lan moo lay gete comme ay sanction ak lan moo lay gete comme ay musiba ñu wute ci loolu kon ñii ne dañuy julli ñii ñun duñu julli lu dul ñu daldi fay àgg hatta natiyaha lu dul ñu àgg li nga xamante ne ni mooy Bani Qurayza kon loolu mooy riwaaya kan imaam Ibn Isxaaq jeexagul nag non riwaaya imaamul Buxaari bi mu jële ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn al radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bu dee riwaay imaam alxaafiz al bayhaqi bi bi nga xam ne moo nekk ci dalaa'ilu nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam az-zuhri imaam az-zuhri daal di ne axbarani nettali na ma abdurrahmaan ibn abdillah ibn ka'b ibn maalik ne nettali na ma sama sëriñ di abdirahman di doomi abdullah di doomi abdullah boobu di doomi kaab ibn malik anna ammahu ko ne bàyti xam ubaydillah di ubaydillah axbara moo ko nettali anna rasulallah këni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog muy nettali mu ne ah bi nga xamante ne nii ci biir nettali bi mu ne bi seydinaa jibril ñëwee digal ko loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa azama fa wasaba mu daal di tëb daal jóg mel ni ku ràkku tiit tëb noonu ndax ndigal li nga xam ne moo jóge ci borom bi subhaanahu wa taala nee na fa azama ala nnaasi an laa yusallu salaata al asri xatta ya'tu bani qurayza mu daal jël dogu ci nit ñi ne bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul mu dikkal waa banu Qurayza nee na fa annaasu silaah nit ñi daldi ngànnaayu sol seeni ngànnaay sol seeni yére xare daldi ngànnaayu falam yatu banu Qurayza garabati shams nee na bi nga xamante ni àgguñ Banu Qurayza laajo ñu fay àgg àgguñu fa lu dul ne jant bi tëdd na mooy coucher du soleil am na mu ne faxtasama an-naasu 'inda ghurubi ash-shams ba nga xam ne nag ci la jant bi waaj a dugg mu ne nag nit ñi daal di fay joxalante ay kàddu ñu daal di discuter nag ci mbir mi di wax ñenn ñi ne fa qaala ba'duhum lenn yi ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam azama alayna an la nusalli hatta na'tiya bani qurayza fa innama nahnu fi azimati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa laysa alayna ithm wa salla ta'ifatun min an-nas ihtisaban wa tarakat ta'ifatun minhum as-salata hatta gharabat ash-shams fa sallawha xiina jaa'u bani qurayza ihtisaaba mu ne bi mu demee noonu nit ñi di waxtaan ñenn ñi ne ah, yonent bi jant bi de mu ngi nii di waaj dugg te mooy kon foog dernière heure tàkkusaan ngir borom gànt yi mu ngi nii di ñu we bu bu lu ñu def mu weesu ñenn ñi ne yonent bi alayhi salaatu wa dafa jël dafa dogu ci suñu kaw ne bu ñu julli tàkkusaan lu dul ñu dikkal waa Banu la ñun nag dañoo nekk ci dogu bu yonent mi alayhi salaam suñu kaw kon nag nekkuñ ci bàkkaar kon ñun duñu julli mu ne wa salla ta'ifatun min an mbooloo mi moom ci mbooloo mi àndoon noonu daldi di julli ihtisaaban def ko ngir sàkku pay ca borom bi ne ah ndax ñoom dañoo gis lan ne borom bi subhaanahu wa taala moo ñu wax ci alxuraan inna salaata kaanat ala al mu'miniina kitaaban mawquuta loolu ndigal la loo xam ne mooy ne julli dafa nekk suñu boroom da koo farataal ci ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi utal ko ay waxtu yonent naa lay saar saar ndax wax jii mu ñu wax mooy jubluwu ci lu dul ne nañu gaaw loolu la ci jublu waaye jubluwu ci textuellement que ne nañ bàyyi julli bi même bu dee àgguñ ba àgg ci Banu Qurayza ñoom noonu lañu ko gise ñu def ko ihtisaaban di sàkku li nga xam ne mooy payoor ak li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa tarakat taifatu minhum as-salaa hatta shams beneen mbooloo ci ñoom moom julliwul bàyyi julliwul ba ni nga xam ne ci la jant bi di dugge fa sallawha hiina jaa'u bani Qurayza ihtisaaban ñoom julliwuñ lulul ba ñu àggee Banu Qurayza te bañ fa àggee timis ga jot na mooy tàkkusaan weesu na bu yàgg ñu dal di koy julli ba ñu àggee foofale ca dëkku ca këri waa Banu Qurayza bañ fa àggee ihtisaaban ñoom it def ko ngir sàkku ndigal pay ak li nga xam ne mooy ngërëm ca borom ba subhaanahu wa taala ndax comme li ñu wax sànq ñun nahnu ala azimati rasulillah sallallahu alayhi wa fa laysa alayna ithm ñun ñu ngi ci dogu yonent bi alayhi salaatu wasallam moo dogu suñu kaw lool kon nag amuñu bàkkaar ñoom ñu julli ko bien après bañ àggee ca ca lëndëm ga ca guddi ga waaw kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy riwaaye imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi léegi nag kon loolu moo xew ci yoon wi li jëm ci wàllu saxaaba yooyu léegi kii mu ne buñ ñëwee ci riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullah aley mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem moom mooy ginnaaw bi nga xamante ne nii mooy ci la génn saxaaba yi radiyallahu jiitu nañ ko moom mu génn nag seen ginnaaw di ñëw di dem fan jublu fi nga xam ne mooy Banu Qurayza mu ne moom imaam ibn Isxaaq wa marra rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nafarin min asxaabihi bis-sawrayn qabla an yasila ila Bani Qurayza fa qaala hal marra bikum axad qaalu yaa rasuulallah qad marra binaa Dihya ibn Xaliifatin al-Kalbi ala baghlatin baydaa alayha rihala alayha qatifatu dibaaj fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhalika jibrilu alayhi salam bu'itha ila bani qurayza yuzalzilu bihim husunahum yuzalzilu bihim husunahum wa yaqdhifu ar-ru'ba fi qulubihim imaam ibn ishaaq rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaam kantaa moom bi mu génnee dafa romb benn mbooloo ci saxaabaam yi romb leen benn bërëb buñ naan as-Sawrayn nekk bërëb boo xam ne bu jege la biir Medina bu jege Medinatul Munawwara laata muy agsi moom Banu Qurayza fale ca juif ya fañ dëkke ci foofale mu laaj mbooloo moom mu romb ci saxaabaam yi mooy ñii c'est sûr que ñii bokkuñ woon ci ñi nga xam ne ñoom la wax ngeen dem Banu la mu daje benn mbooloo ci yoonu ci saxaaba yi mu ne leen hal marra bikum ahad ne leen est ce que amul ku leen romb xaalu ñu ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li qad marra bina dihyatun xalifa alkalbi ne ko a ah, aha kay yow ndaw yàlla li romb nañu ki nga xamante ne mooy dihya ibn xalifa di doomi xalifa alkalbi te bokkoon ci waa banu kalb di seydinaa dihya ibn Khalifa al-Kalbi mu ne radiyallahu anhu moom moo ñu romb de moom de romb nañu ala baghlatin mu ngi ci benn mule mu ngi ci benn berkelle baydaa bu weex alayha rahaala mu ngi yor benn teg berkelle gi mu ngi am genn teggum ci teg mooy yi ñuy toog boo ko tegee ci li nga xamante ne ni mooy kaw li nga war géléem walla fas wala mbaam wala berkell loolu ngay teg ci kawam toog ci ngir mu gën a nooy gën a confortable loolu la ñuy woowe raxaala mu ne alayha te nekk na ca la mu toog noonu qatifatu diibaaj dogu li nga xam ne mooy suwaabu diis boobu comme ni ñu ko waxe woon waxoon nañ affaire u diibaaj ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna bi ñu waxee lool fa qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen zaalika jibrilu ne leen kooku ngeen gis du Dihyatu ibn Xalifa waaye Seydina Jibril la bu'itha ila bani Qurayza suñu borom moo ko yónni moo ko yebal ci waa banu Qurayza yuzalzilu bihim husunahum ngir mu rëngi-rëngee li nga xam ne mooy seen tata yi seen forteresse yi wa yaqdhifu ar-rumba mu sànni li nga xam ne mooy tab tiitaanga fi qulubihim ci seen xol yi waaw kantaa riwaaye imaam ibn imaam al yi solo na lu mel ni mu ne comme riwaaye biñ gisoon sànk ci moom bi muy wax ne ñenn ñi ne dañuy julli yonent mi aleyhi salaatu dafa dogu ci ñun kënee ñun foog ñu julli tax ba riwaaye bii riwaaye la boo xam ne bu wér la ndax ndax lan ndax comme li imaam alxaafiz ibn xajar daal di indi Euh, al imaam al xaafiz ibn Kasiir ci al bidaaya wa nihaaya bi mu ëndee xadis bii ñuy bëgg a wax mu ne wa li haaza al xadiis turuqun jayyida an Aysata wa gayrihaa te xadis bi am na ay yoon yu baax yu rafet yu jóge ci sayyidatu Aysa ak ñeneen ci saxaaba yi dul moom sayyidatu Aysa Aysa zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anil jamii' ndax riwaaya bi euh, mais mais riwaay bi à vrai dire mooy bu da'if la voilà bu da'if la ndax càllale bi al-Umari moo fa ne te al-Umari da'if kama qaala al-Hafiz ibn Hajar fii fi taqrib mooy al-Umari di Abdullah al moom dafa da'if moom moo ko jëlee nag ci yoonam la ko imaam al-Bayhaqi soloowe moom al-Umari mu jële ko ci frère am di Ubaydillah an al-Qasim ibn Muhammad Ubaydillah di frère al-Umari Abdullah al-Umari daal di koy jële ci ki nga xam ne mooy al-Qaasim ibn Muhammad bokkoon ci fuqaha as-sab'a di al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala an ali Abi Quhaafa radiyallahu anhu kon muy al-Qaasim ibn Muhammad mu siiw moomule min fuqaha as-sab'a bokkoon ci set boroom xam-xamu fiq yi gën a ponkale te ëpp xam-xam biir medinatul munawwara Allah moom moo ko jële ci tàntaam di sayyidatu Aïsha ndax Muhammad boobu moo juddu woon keroog yonent bi alayhi salaatu salaam di di dem di ubbi ji Makka euh, euh, moom moo juddu woon ci yoon bi di alqaas li di baayam di Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq di Euh, doomi ki nga xam ne mooy asma euh, asma asma kay num tuddati euh, mooy ki newoon soxnaa sayyidatuna sayyidina Jaafar sayyidatuna sayyidina asma asma moo tax may juum asma asma lu tuddoon te ginnaaw gi sayyidina Abu ginnaaw sayyidina Jaafar gisoon nañ ko ci tarjamaam ci misaan xawla rasul radiyallahu anhu na muy kii euh, moom ginnaaw seydina jaafar seydina abu bakar moo ko denc seydina abu bakar bi mu génnee àddina seydina ali daal di koy denc voilà ah moom moo jur moo jur seydina muhammad bi di doomi seydina abu bakar di baayu al qaasim muhammad an aishata sayyidatu sayyidina alqaasim jële ci taam-taam kon di sayyidatu di bàjjanam bàjjanam walla bàjjanam di sayyidatu aisha mu ne léegi nag moom kon moo nettali lool mu ne muy xadiis bi kon même bu dee ne moo tax imaam alxaafiz ibn kathir ne am na wali hada alxadiis am na yeneen yoon yoo xam ne yu baax la mooy dañuy dëgëralante même bu dee ne kii da'if la mais yoon yi mu ñëw dafa bari te gis nañ bu imaam al al ibn Ishaq bi presque moo ngi lii wandiloo mu ne mu ne bi nga xamante ne nii wa xaraja rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam kon sayyidatu Aisha mooy la mu ne ginnaaw bi mu nettalee li ci kaw lépp liñ gisoon lool ba ñële dem ñii julli tàkkusaan ñii ne moom duñ julli après mu ne wa xaraja rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam daal di génn fa marra bi majaalisa baynahu wa bayna bani Qurayza mu romb ci ay grand place ay nit ñu toogoon bi muy génn moom mu romb ay nit ñu toog ci yoon bi entre moom fi mu dëkk biir Médina ak fi waa Banu Qurayza ndax waxoon naa la du loo xam ne dañoo takkaloo comme agglomération lépp Médina la mais da ngay gis gox yoo xam ne fii fii gox benn dëkk la fii nii ñii wa fi dëkke mais seen diggante day am ab àll ak yu mel noonu comme ku yàgg dem ci àll yi nii Sénégal ci village yi am na village yoo xam ne noonu lañ mel benn village la mais pour nga jóge fenn benn point A dem Z day gudd te di nga jaar boo mayul ay tookóor yooyu ak ay tool ak yooyu yooyu yépp nag nekk benn dëkk bi loolu mooy lii dal moo amoon Medina gii moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne fa xaraja yonent mi aleyhi salaatu salaam di génn mu romb di majaalisa ci ay ñoo xam ne dañoo toogoon ay toogu waay fu nit ñuy toog di grande place bay nahu pa pa nag comme niñ ko tudde léegi ah, ni ñu ko dégg léegi mooy fu ñu toog daal di waxtaan comme seen andiyaay Quraysh yooyu la ñu gisoon ñu toog di waxtaan ay nit ñoo xam ne ku nekk sa sa pénc sam pénc comme yooyu mu romb leen léegi bi ñu leen rombee fa qaala hal marra bikum ahad mu ne leen ndax am na ku leen romb fa qaalu marra alaynaa dihyatul kalbi ala baghlatin shahbaa tahtahu qatifatu dibaaj ñoom it ñu wax ko lu mel ni leen ko ki ñu romb mooy ci gàttal Dihya ibn Khalifa al-Kalbi ne mu ngi ci benn berkelle moom mu ngi teg benn kii dibaaj léegi nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen daalika jibrilu ursila ila bani qurayza li yuzalzilahum wa yaqdhifu fi quluubihim ar-ru'b ne leen kooku du Dihya waaye kooku sayyiduna jibril aleyhi salaatu wassalaam dañu koo yónni ursila dañ koo yónni fan ila bani qurayza ci waa bani qurayza li yuzalzilahum mu rëngi mu rëngi-rëngi leen wa yaqdhifa mu sànni fi quluubihim seen xoli ar-ru'ba tiitaange waaw kon loolu la euh. léegi mu am benn affaire muy euh, tarjama Seydina Dihya ibn Xalifa waaye nag gis naa ne waxtu yu jege na mooy tarjama kii nii nga xam ne mooy saxaaba yi ñoom biñ ko gisee taddu benn yoon comme niñ koy gisee du benn yoon la Seydina Jibril di jël di ñëw yor forme Seydina dexyatu na Khalifa ndax dafa rafetoon lool tamit moo tax nga dégg imaam as-Suyuti yi naan ajmaluhum Dihyatu mooy ci ci ci ci ci kii bi nu mu tudd ci ci alfiya bi ne dàqoon ci saxaaba yi gin cee rafet mooy Seydina Dihya qad ata min suurati wala comme aw kama qaala Jibrilu day doon dikke bari woon na li muy dikke dëgg-dëgg di dikke ci formam ci meloom ki nga xam ne mooy Seydina Jibril moom la yor formam fii bi mu ñëwee di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam moom am na riwaay yoo xam ne ñun dugg dugguma ci ci côté yonent bi alayhi salaatu nan la nan la ko Seydina Jibril waxe lool ak bi mu ko koy wax am yooyu dama duggul ci yépp ndax riwaay bii nii Sayyidatu Aïsha nee na man damaa gis Seydina dama ñëw Euh, yonent bi saa saa bi jógee kër fële nu mu tudd euh, oh, oh, ahzab ba ñibbisi nee dafa ñëw daal di nuyoo mooy riwaaye bii ñu jóge nii biñ mujjee gis bu imaam al Bayhaqi bii bu al Qaasim ibn Muhammad bu al Umari bii nii radiyallahu anil jamii mu ne dafa ñëw nuyoo nee na yonent bi saa saa mi agsee dafa am benn waay bu ñëw daal di nuyoo fekk ñu ngi ci kër gi. nee na yonent ma saa saam da koo gis rek tëb mel ni mel ni ku tiit daal di tëb nee man Sayyidatu ma daal di tëb topp ko mu dafa tëb rek génn ma topp ko nee bi ma bi ma ko toppee xool ko gis ko ndeke Dihya la kal bii la nee nag après bi yonent ma saa saam waxee bi mu waxee moom ba pare ñëw ci la na ko hada Jibrilu amarani an adhaba ila Bani Qurayza mu ne seydinaa kii nga gis du Dihya waaye seydinaa Jibril la moom moo ma digal ma dem ci Banu Qurayza mooy yooyu yëpp am na ci këne mooy ne bi mu ñëwee forme seydinaa Dihya ibn Xalifa la yor moo tax bi mu rombaatee nit ñi xam nga ci riwaay imaam al Buxaari imaam Muslim gis nañ dane maa ngi leen fay jiitu ci riwaay imaam al Buxaari bi ne dane maa la fay jiitu man maa la fay jiitu waaw bu ko defee ni may def ma daldi rëngi-rëngee leen voilà léegi nag loolu noonu bi moo tax bi muy dem ñi mu robb yor berkelleem googu moom du malaaka du du du forme malaaka la yoroon loolu gis na yonent mi alei satu salaam ñaatoon la ko gis loolu gisoon nañ ko loolu du ma lay ni koy répéter loolu mooy yéen laa koy laaj ñaata yoon la yonent bi alayhi salaatu salaam gis Seydina Jibril ci formam bi ak laafam yi mu am yépp ni ko suñu boroom binde mais nag malaaka ñoom suñu boroom da leen may li nga xam ne mooy ñuy ñuy ñuy yor yeneen forme ñuy yor yeneen form moo tax Seydina Jibril da doon ñëw lu bari doon yor forme Seydina Dihya ibn Khalifa léegi nag kon comme que waxtu yu jot na ci jataay bii di ñëw insha allah li ñuy def mooy dañuy gis tarjama Seydina Dihya mii mu rafetoon mooy mi waay waay kaar waay kaar ba Seydina Jibril doon yor li nga xam ne mooy euh, doon jël formam bu doon ñëw léeg-léeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te tamit ñu gisaale est yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu àggee saxaaba yi radiyallahu nettali ko ne ko ñii ne ñun julli nañ ñeneen ñi ne ñun ñii ñun julliwuñu ndax loolu lan la réagir lan la réagir ak lan la leen wax est-ce gëdd na ñenn ñi ne leen li ngeen def du nii wala yéen yéen a wax dëgg ñi ngeen def waxu ngeen dëgg yéen yéen yéen yéen a jog yéen laal njub gi yéen laalu ngeen li ngeen def du noonu est-ce que wax na loolu ak lan la wax insha allah loolu tamit dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw ak dale waale tamit ci noonu naka la xare ba demee foofale ca Banu Qurayza insha allahu taala wallahu taala alam